وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد kon suñu boroom di ci laaya bi nga xam ne moom lañ mujj woon gis ci jataay bii ñu weesu muy saboote gi nga xam ne moom la yéeféru Makka yi zaadaha llahu tashrifan wa takrima doon saboote yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom ne waqaala nee na alladina kafaru gaa yi nga xam ne ñoo weddi borom bi naan hël na dullukum di wax ak seen mbokki yéefér yi ak buñ gisee ay nit bëgg saboote daal naan hël na dullukum waaye ndax du ngeen bëgg ñu tegtal leen ala rajulin ci benn góor mel ni xamuñu ko seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam la ñuy wax waaye loolu façon minimiser la ak façon ñàkkal solo ne moom benn le machin yaa machin est-ce que vous voulez que je machin mi nga xamante ne nii mooy machin bu ñu naan benn waay waaw wann wala rek mooy wolof yi ñu naan benn ab Ablaye Ndiaye te ñu mën a wax turam xam ni mu tudd ñu naan benn waay la ko waa ndax bëggu ngeen ñu daal di leen tegtal benn waay ndax tuutal ndax jàpp nañ ne moom bi ko tudd sax jaru ko ko waa te xamuñ ne loolu ci boppam mooy ngëneel la bu borom bi defal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax bañ ñoom ñuy tudd mu bàyyi leen defoon ne ci ñoom la quoi ndeke borom bi moo leen wëlbati ci ñuy tudd turam bu sell bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaala kon mu alladhina kafaru gaa yi weddi naan hal nadullukum ndax duñ leen tegtal ala rajulin ci benn góor boo xamante ne nii yunabbiukum moom nee na dina leen dina leen dina leen xabaare de kene ila muzziqtum bu ngeen faatoo ba nekk ay ay ba ba tasaaroo ci seen bàmmeel yi kulla mumazzaqin béppug tasaaroo nag innakum dëgg-dëgg yéen la fi xalqin jadid mooy di ngeen nekk ci beneen bind bu bees bu ngeen giloo mel loolu borom bi dina leen dekkil bés aftara ala allahi kadiba moo gaa yi déglu leen ñu ñun ñii ñu wax ak yéen aftara li am ba des mooy waa moom mbaadu daa daa sosal day duural ala allahi ci borom bi tabaraka wa taala di ko waxal kadiba loo xam ne wute nag li borom bi yëgle li borom bi wax am bihi jinna wala boog ak ndof moo ko dugg ba muy wax lii xamul li muy wax moom li muy wax nekkul to mooy boppam toogul moo tax muy wax wax yu mel nii wal iyaadu billah bal alladina kafaru bal alladina dëgg-dëgg borom bi ne alladina laa yuminuuna bil axira bal li am ba des ñoom ñuy wax lii xam nañ ne ñoom ci seen bopp xam nañ ne li ñuy wax demewul noonu de koo xamante ne nii ñoom ci seen bopp ñoo ko tuddoon al amin ki gën a wóor ci ku ñu mës dégg ku ñu mës a gis laata borom bi di ko officialiser di ko wax ne demal wooleen kooku yaakaar nga ne dina bàyyi mbiru nit ñi du ci wax lu dul lu dëgg dem ci mbiru borom bi moom di ci wax lu dul noonu kon ñoom ñoo ko tey am bihi na ndax am dan dof la ñoom ñoo gënoon a xam ne masuñoo gis anqala min sayidina muhammad alayhi salatu wasalaam masuñoo gis xel borom xel mu mel ni sayidina muhammad alayhi salatu salaam te ñoom xam nañu ko ndax ba fii la nekk seen tub bi muy nekk tub tànk seen kanam la baax na ba seen ndaje yu raw yu mag yi ay xilfal fudul xilfal mutayyibiin yoo yële yu mag yoo yële dañ ko ci doon boole moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam seen ndaje yoo yële di ko woo ca kër Abdallah ibn Jada'ana te boobu moom ci tuut tànk yi la bokk ñu koy boole mooy rek lu wolof du njaay du wax naan gone bu loxo bu loxoom setee mën a sukk ci ndab ñoom ñépp nag moo leen ginoon a set loxo tama suñoo gis ku mel ni moom alayhi salaatu wassalaam kon bu ñu waxee lii borom dina leen balli am ba alladina ñi nga xam ne laa yu'minuuna bil axirati gëmuñu yawmal qiyaam ndax ba bés bu penc ba ndax gëmuñ dekki fil adaabi na leen leer ne fii ci kaw suuf ñu ngi ci mbugal wa dolaali waaye ca alaaxira dinañ nekk ci mbugal wa dolaali ak cànkute albaidi gu sori ga suñu boroom ne afalam yaraw ndax ñoom xooluñu day gis ilaa ma bayna aydihim li nga xam ne moo nekk ci seen kanam mooy ñu tiim ko di ko gis wamaa ma xalfahum ak li nekk ci seen ginnaaw minas samaa'i wal ardi ci asamaan seek suuf si mu tiim te lépp borom bee ko def kon nag ñooñ nga foog ne yaakaar nañu mën nañoo rëcc borom boobu in nasha gis nga bu ñu sooboon ñun borom bi naxsif naxsif bihimul ard kon dañuy jël gis nga suuf si gi mooy euh, suuf si la ñuy jël daal di koy xasaf seen kaw mooy ñu defal leen benn tremblement de terre boo xamante ne nii day tax gaa yi daal di faatu ci saa si léegi ñoom ñépp ma daal di rëng-rëngee suuf fi aw nusqita alayhim alayhim wala boog ma daal di sànni daal di dagg ay dogat kisafan ay dogit mina samaa'i yu jógee ci asamaan si dal leen daal di leen bugal comme ni nga xamante ni sànni leen ay mbir yoo xam ne ci asamaan ay dogit yu jógee ci asamaan daal di leen bugal loolu lépp borom bi nee na manoon naa ko mooy suuf si leen wër àddina mooy asamaan si ñuy gis mu tiim leen suuf si ñuy dox loolu xanaa ñoom xooluñ ko ne loolu mooy bu ñu neexoon ñu rëng-rëngee li nga xam ne mooy suuf si ba pare na bu ñu neexoon neexoon ñu jël asamaan si bëggoon leen a mbugal jël asamaan si jëli ci ay doget daal di leen koy sànni gaa yi daal di faatu ci saa sedee kon nag affaire bi loolu la le bu ko borom bi ku ko man la inna fi daalika nekk na ci loolee ci lii la aayatan mandarga li kulli abdin waaye ñeel bépp jaam munibin boo xam ne buy dellu la ci boroomam tabaaraka wa taala waaye jaruñul dara yéeféru màkka yi nga xam ne ñoom doonuñu woon gëm yooyu la mu ne wala xadd muy ñëw nag di leen wax ne ñoom ñi naan aftara alallahi kadiba ndax moom day duural di waxal borom bi loo xam ne demewul noonu wal iyaadu billah nañu xam ne ñoo ko jaaruñu fi woon yoo xam ne ñoom xam nañ leen nañ ñëw ma citer leen ci ñoo ñële wala qad dëgg-dëgg tey naa joxoon nañu daawuda sayyidina daawud alayhi salaatu wassalaam naa tukkee ci ñun fadlan ngëneel goo xam ne moom lañ ko defoon def ko yonent jox ko xam-xam bu leer jox ko li nga xamante ne nii tàggatal ko yi nga xam ne mu ngi koy tudd ci kanam waaye may ko li nga xam ne fadlan ngëneel goo xam ne ci baat bu kawe boo xam ne bu leer te neex bu mu ko mayoon moo tax am na ñenn ci mufassiruna ñu wax suuratu Faatir bi suñu borom naan yaziidu fil xalqi maa yasha loolu tudd ñu ko woon ne yaziidu fil xalqi borom bi mooy muy wax uli moo def malaaka yi rusulan uli ajniha ñuy boroomi boroomi laaf masna ñaar ñaar wa sulaasa ñett wa rubaa ak ñeent yaziidu fil xalqi mooy yokk ci mbind mi maa yashaa lu ko soob am nañu ne loolu tamit am nañu ko tekkee xusnul al al al al al saw mooy rafet gi nga xam ne neex li nga xam ne mooy kaddu mooy ñi nga xam ne baat bi borom bi may ñi nga xam ne ñooy jàng téeréem yi loolu yi am na ñu ko wax ne fadlan boobu dugg na ci waaye loolu lépp ngëneel yooyu yëpp mu ngi dugg ci ronu nubuwa gi nga xamante ne nii prophétie def ko rus rasul bi mu def seydinaa Daawud alayhi salaatu wassalaam mu ne joxoon nañ ko ngëneel gu tukkee ci ñan yaa jibaalu kaay nag ma leerala leen par ndànk-ndànk ngëneel yooyu ni ma ni mu doon demee yaa jibaalu tàggataloon naa ko montagne yi ne ko yéen montagne yi aw wi bii dee leen dellu ak moom mooy maahu ak moom buy sàbbaal na ngeen di sàbbaal ni moom di sàbbaal buy sàbbaal bu waxee rek yéen itam na ngeen répété yéen montagnes yi wat tayra waaye yéen tamit picc yi dee leen ko déglu moom Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam suñu boroom it dakk ko tàggataloon ba buy sàbbaal di jàng zabuur ak yooyu picc yi dañuy ñëw ne teg di répété ni moom di kii nga xam ne mbir yi neexandoo wa alam naa lawul hadid bokk na ci ngëneel gi nga xam ne moom laa ko defal mooy ma daal di koy nooyalal feer weñ mooy weñ yi ñuy tëgge tëgg bi yi muy yor noonu di ko defar di ci defar ay cinik yooyu borom bi daf ko ko wooy ak maçon bi yooyu muy jël feeraay beeg yooyu borom bi daf ko ko nooyalal moom soxlawul woon jël ay matériel di bës fii muy lem moom loxoom lay téye loxoom bu ko laalee nii pat la comme pat modelé la meloon ci moom bu ko laalee rek weñ gi nu mu ko bëggee def loxoom lay laal rek weñ gi mel noonu jël forme boobale moom la ne waalan naa lawul hadida ñu nooyalal ko feer ani'mal sabiqatin suñu boroom nag jox ko ndigal ne ko ani'mal lii lépp dama la koo defalal tàggatal la ko ngir ngay liggéey sabiqatin li nga xamante ne mooy ngay liggéey ay dira muy ay mbubbi koŋ yoo xam ne yu yaatu ta fatt ta baax wa qaddir fi nag bu nosewee mooy euh, yére koŋ mbubbu koŋ bi nga xam ne ngir di waajal xare ndax moom itam lool la woon gisoon nañ ca Taalut ak Jaalut dinañ ci ñëw ci suuratul Baqara inshaa Allah moom mii fa la fee ñëwoon Seydina Daawudu alayhi salaatu wassalaam suñu boroom nag di ko wan ni ngay liggéey mbubbu koŋ yi ne ko na fatt waaye ta mat ta jot wa qaddir te nel natt fi sardi ni ñu koy nose boo koy defar mooy bu mu yaatu lool ba noon bi bu jëlee ab xeej man ko cee sànni mu jàll waaye bu mu fatt fatt fatt boo xamante ni nii day tax ne moom mbir mi du du nekk loo xam ne lu neex a sol lay doon moom lay wax nii kon borom baa ngi jàngal ñiy defar loolu nan lañ koy defaree allahu akbar wa'malu mu ne jëf leen saalihan lu yiw yéen waa kër dinaa Daawud yépp ni koy topp ci liggéey boobu muy de yéen ñëpp na ngeen jef saalihan yiw de inni te ngeen xam ne man seen borom bi ma ta'maluna basir li ngeen di jëf ku ko gis laa de loolu la defal Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam jox ko Zabuur ak yooyu bu doon jàng alquran yo Zabuur ji mooy picc yeeg montagne yépp ànd ak moom moo tax yonent bi alayhi wax ba mu déggee Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu Abdallah ibn Qays la tudd radiyallahu anhu muy jàng alquran alquran mu neex lool yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko yow de laqad u'tiita mizmaaran min mazaamiiri aali Daawuud ne ko yow de dëgg-dëgg jox nañ la li nga xam ne mooy baat yu rafet yooyu mizmaaran mooy façon toxoro yooyu nga xam ne mooy ne mooy baat bu neex la ci jublu bi nga xam ne moom la waa kër Seydina Daawuud muy Seydina Daawuud ci boppam alayhi salaatu wassalaam nga xam ne bu doon jàng lépp naa teg ñi bu doon jàng Zabuur ñépp koy déglu picc yéeg lépp ndax nekk neex ay mu ne kaay ma wax la nag doom ja le ma ko defal wali sulaymaana te ñeel na doom ja sulaymaan seydinaa sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ar-riiha moom li ma ko defal te lii lépp defal seydinaa daawud la ndax doomam ci boppam dama koo def yonent tamit ba pare taggatal ko loo xamante ni defaluma ko kenn ci ginnaawam ni mu ko ñaane woon te ñu gisoon ko wali sulaymaana mu ne te ñeel na seydinaa sulaymaan alayhi salaam ar-riiha ngelaw li laa ko tàggatal ghuduwuha gis nga xëyam shahran bu ci yéegee nii ba ba ba ba ay côté euh, midi yooyu bu jógee suba gi ba côté zawal bala moo jot loo xamante ne nii ci weer nga ko doon dox moom ci ngelaw li lay toog daal di ngelaw li yóbbu ko wax rawaaxuhaa tam tamit loo xam ne après zawal ba ngoo ba guddi gi jot loolu loo xam ne boo ko naroon a dox yow weer lay jëlal moom ngelaw li da koy defal ci benn mooy ci loo xamante ne mooy ci ngoon gi la koy def loo nga gis ne kon bés loo xam ne bésub lumb nga moom loo xam ne bésub lumb moom la koy la ko ngelaw li di yóbbu ñaaw xam ne doxu ñaari weer lay def ci loo xamante ne nii mooy lay def ci loo xamante ne nii ci benn bés lay di doon de loolu lépp borom bi moo ko tàggataloon de wa asal naa lahu noonu suñu boroom nee na nag lu ma ama amas ko xóoyalal ko lahu aynal qatr muy li nga qitr aynal qitr mooy li nga xamante ne mooy cuivre mooy gis nga ca maadin yi te fa ñuy nekk ci suuf si mbell yoo yële fa ñuy nekk foofu làkk xóoyale mbir yi moom bu ko soxlaa day ñëw rek gaay di tibb jinne yeeg yooyu di defar li nga xam ne noonu la bëgg waminal jinni ma tàggatal ko ci jinne yi man ñoo xam ne yaamalu bay na yadayhi di ko defalal di ko doxalal ay service am mu leen di liggéeyloo bi rab rabbihi ci ndigalu borom bi tabaaraka wa te lii gisoon nañu ko bi mu leen doon wax ne ko boroom bi ne maa la jox lépp joxeel wala fam nun aw amsit bi ghayri xisaab ci saan joxeel wala nga téye te dara laa la ci dul laaj bi idni rabbi wa man minhum képp nag koo xam ne ci jinne yi dafa jeng ci ñoom an amri naa ci suñu mbir mi ma ko teg muy liggéeyal Seydina Sulaymaan mi alayhi salaam ci force te manu koo bañ nuziqu dees na ko mbugal des na ko mosal min adaabil sa'iri ci mbugal mu tar mi tey lakkaate mooy ne fii jinne yi amuñu woon droit ñi ci gën a féetarlu sax amuñu woon droit mooy di bañ ci lim leen doon loo ñenn ñi mu daal di leen yeew comme ni ñu ko gisoon